kon léegi ñu jàll xadis bi ci tegu inshaa allah muy xadis mille cent onze mu ne wa anha radiyallahu anha annaha qaalat kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi ma bayna an yafruga min salaati al-ishaa'i ila al-fajri ihdaa asharata rak'a yusallimu bayna kulli rak'atayni wa yuutiru bi waahida fa ida saka fa ida sakata almuaddinu min solati alfajr wa tabayyana lahu alfajr wa jaahu almuaddinu qaama fa raka'a rak'atayni xafiifatayni summa ضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة رواه مسلم رحمه الله قولها yusallimu bayna kulli rak'atayn hakadha huwa fi muslim wa ma'nahu ba'da kulli rak'atayn kon al imaam al ah, haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi avant-dernier hadith bi ñett la woon mu ne waana mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jëloon hadith bi ñu génn léegi ba léegi muy sayyidatu Aisha radiyallahu anha qaalat mu ne nee na kaana nabiyu kaana nekkoon na an nabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli doon julli fii ma bayna an yafruxa bu masoona diggante bu pare woon min salaatil isha ci julli gée entre gée farataak gée gi ilal fajri ak julli fajar bi nga xam ne mooy fa mooy bi fajar gi di xare loolu la lay wax ilal fajri loolu waxtu wi lay wax pas julli ji mais mooy waxtu wi diggante bi ñu jullee farataay gée ak ci fajar gi di xare diggante boobu da ci doon julli di naafile ihda asharata raka naafilam ci onze rakka la woon muy fukki rakka ak benn lool loolu dinañ ci ñëw ci buntu bañ la waxoon jotaay bee ñu génn di wax ci wàllu witar ak gëneelu julli guddeeg yooyu insha allah ñoo tax côté bii moom duñ ci taxaw noonu ndax du buntam instant bi fa ida sakata al muazzinu wa yusallimu loolu ihda ashara raka onze rakka fukki rakka ak benn yusallimu bayna kulli rak'atayn mu ne nag day doon sëlmal diggante ñaari rakka bu nekk loolu mooy lan bul jàpp ne day <laughs> day xaaj rakka bi en deux mooy mooy bon deux la mu xaaj ko benn fee benn fii mu sëlmal day julli benn rakka sëlmal julli at de non non non moo tax Imaam An-Nawawi di reeral ne qawluha wax di mu wax yusallimu bayna kulli rak'atayni day sëlmal diggante ñaari rakka yu nekk mu ne hakaza naka nii fii huwa fii Muslim nii da lay ñëwee ci riwaa Imaam Muslim mu ne wa maanaam mooy ba'da kulli rak'atayn mooy ginnaaw day julli ñaari rakka bu paree ci ñaari rakka yi bu julli ñaari rakka sëlmal taa ta toog taay ne assalaamu alaykum voilà kon yusallimu day sëlmal bàyyi na kulli rak'atayn diggante ñaari rakka yu nekk wa yuutiru waaye mu witara bi waahida ci benn rakka kese boo xam ne moom képp lay julli fa idaa sakatal mu'azzin léegi moom mooy dana la diggante julli gee ak bi fajar gi xare kon bu fajar gi xare fekk léegi nag muazzin bi day nodd bu fajar gi di xaar waaw waaw bul fàtte fa kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu ummi maktum lekk leen naan leen bu leen adaanu bilaal daal leen teree lekk ak naan pour ñiy woor waaw waaye bu lekk leen naan leen ba ibnu ummi maktum ndax moom bu buy nodd mooy fajar gee xar mu ne nag wa ila fa ila sakata al muazzin bu noddukat bi noddee ba noppi min salaatil fajri ki yëgle que ne julli mooy nodd nga nga xam ne day yëgle ne ah julli fajar ji dojot na waaw mooy heure fajar bi dugg na bokkul ak nodd bu njëkk bi Seydina Bilaal doon julli doon nodd moom ci guddi gi ngir yee kii nelaw waaye ki nga xam ne da doon naafile ngir mu waajal ne ah xam ne mbir yi kat eh, waxtu waa ngay jege de waaw na waajal witar waaw mu ngi noonu léegi nag ci eh, war a waaj jóg waaj mu ne bay ida sakatal muazzinu kon noddukat bi bu no bu noddee noddu bu boobu bu ñu bi nga xam ne mooy wane ne xara euh, euh, waxtu yu dugg na min salaatil fajar yi julli fajar gi xar na julli fajar wa tabayyana lahul faj mu leer ko ne fajar xar na nag dugg na wa jaa'ahul muazzinu noddukat bi daal di koy dikkal moom yonent bi alayhi salaam qaama ngir yëgal ko qaama day jóg yeneen saa saa fa raka'a rak'atayni xafiifatayni da doon jóg daal di raka ñaari rakka yoo xamante ne nii yu woyof lañ summa ya summa tajaa ginnaaw bi mu daal di tëdd ala shiqqihi al ci wàllam li nga xam ne mooy mu dejoor hatta ba ni nga xam ne ya yatiyahul mu'adhdhinu ba ni nga xam ne noonu la koy dikkale noddukat bi léegi nag bu ko dikkalee lil iqama ngir nag cette fois-ci ñu taxawal julli ji ngir moo ñu mën a julli mu ne rawaahu soloona xadis bi muslimun di al imaamu abul husayni muslim ibn al hajjaj kantaalam ne qawluha yusallimu bayna kulli rak'atayni loolu gisoon nañ ko taala alam al imaamu léegi nag mu des est ko solo loolu ne mooy laaj bi hmm? loolu mooy laaj bi ñu ne la xadis bi al imaam al Ahmad sëriñam daal di woon na koy solo waaw naka noonu al imaamu Abu Dawud as-Sijistani solo na ko al imaam at-Tirmidhi al imaamu an-Nasa'i naka noonu al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii' imaamu Maalik indi na xadis mel ni mais bokkul ak bii parce que boobu ci imaamu euh, boobu moom lañ la moom la la sànk ne boobu dana imaam parce que imaam Maalik bi moom dana yoneen saa salaam <laughs> euh, tëdd googu mu ko def bi jullee witar la ko def mooy naafila guddi gi la ko la tëdd voilà <laughs> waaw fa ida kaana yusalli min al-layli ihda asharata lool sayyidatu Aisha parce que si imaam Maalik ibn Shihab la ko jële mu jële ko ci Urwa mu jëloo Sayyidatu Aisha foofu mu ne yeneen saa sam nekkoon na bu ma soona daroon julli ci guddi ihda asharata la yuutiru minha bi wahida fa idha faragha taja'a ala shiqqil ayman xam nga loolu bokkul ak suñu xadis bi bii moom suñu xadis bi la ne non du loolu parce que waaw wax ko ci waaw mooy yeneen saa sam da julli guddi ci guddi gi fukki rakkaat benn boo xam ne doon ci doon witar ci benn rakkaat bu paree nag mu daal di tëdd ci wàllam mi nga xam ne mooy bu ndejoor bi xam nga loolu wuute nag ñun xadis bi ñu yor xoolal moo tax imaamu Maalik solowul yii dëgg-dëgg moom beneen façon bu la si solo na ko noon imaamul beneen façon bi léegi bu ñëwaatee kon ci al Muslim rahimahullah mu ngi ko ni wa mawaadi'i salaah hmm? kitaabu al wa mawaadi'i salaah baabu salaatil layl mu ne wa haddathani Harmalatu ibnu Yahya mu ne te nettali nañu suñu sëriñ de Harmalatu ibnu Yahya di Harmala ibnu Yahya ibnu Abdillah ibnu Harmala ibnu Imran mu ne haddathana Harmalatu ibnu Yahya di Harmalatu ibnu Yahya ibnu Abdillah ibnu Harmala ibnu Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri àndandoo imaamu euh, Shafi'i gane àddina 160 imaamu Shafi'i 10 ans la ko mag woon génn àddina la 243 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana ibnu Wahb mu ne ki ñu nettal mooy ibnu Wahb di Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashiyu Abu Muhammad al-Misriyu génn àddina la 125 hmm? mooy année bi nga xamante ne nii moom la al-imaamu az-Zuhli génn àddina 125 <laughs> mooy année boobu ci la ibnu Wahb juddu l'an cent vingt cinq rahmatullah alayhi génn àddina l'an cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullahi alayhi qaala moom Ibn Wahb rahimahullah mu ne axbarani xabaare na ma Amr ibn al-Haaris sama sëriñ bi Amr ibn al-Haaris ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari mawla Abu Umayya al-Misri al-faqih rahimahullah moom mu ngi génn àddina l'an quatre génn àddina l'an cent quarante-huit rahmatullah ala al-jamii' an Ibn Shihab moo ko jëlee ci Ibn Shihab moom lañ doon sànq Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata eh, nga xamante ne muy sëriñu waa jamonoom gane àddina la cinquante génn àddina la cent vingt cinq comme ni nga xam ne lañ ko wax am na ñu ne la rahmatullah alal jami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 mooy mu def ah, euh, mise en opposition mooy dugal leeral salaatul isha parce que gée timis dañ koy woowe isha tamit waaw ngir bañ loolu nag confusion boobu mu ne mooy bi nga xam ne moom la ñuy woowe atama am nga xam ne waxoon nañ la am na xadiis yoo xam ne bu Ibnu Umar bi ne saa salaam dane bu leen arab yi dal di arab yi kaw kaw yi daal di noor ci ni tudde seen julli ji muy isha di leen tudde naan ko atama waaw alors que alxuraan dane min ba'di salaatil yi daal di wax ni ginnaaw julli waaye am na xadis yoo xam day ñëw di wan ne eh, da ko tudde noonu atama léegi loolu dañuy xam ne loolu mooy ngir eh, karaaha la rek dañ koo sit waaye nekkul loo xamante ne que ni tamit wax atama la loolu lu mën a nekk la wallahu taala alam waaye kuy wax na nga bari l isha wallahu taala alam mu ne wa hiya allati yad'u naasu moom la nit ñi di woowe julli joojee mooy bu pare woon ci julli gee mu ne la mooy julli ga nga xam ne moom la nit ñi di woowe atama ilal yi jëm fajar diggante biñ jullee farataay fajar yi no farataay a jëm ni fajar di xare ihda asharata raka onze rakka fukk rakka benn la doon julli yu sallimu bayna kulli rak'atayn day sëlmal moo tax mu ne kaza da nii li la ñëwee ci riwaa imam muslim comme niñ ko gisa woon hmm? mu ne hakaza huwa fi muslim mu ngi nii yusallimu bayna kulli rak'atayn wa yutiru bi wahida fa idha sakata al mu'adhdhinu al mu'adhdhinu min salati al fajr wa tabayyana lahu al fajr wa ja'ahu al mu'adhdhinu qama فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة kon nii la ko al imaamu muslimu abul xusayni rahmatullahi alayhi daal di indi wee fii ñi nga xam ne noonu la ko solo wee wallaahu ta'ala a'lam léegi nag ginnaaw lii nañu xool li imaamu Nawawi wax dinañu dugalaaleel suñu lëkkaaleeg bunt bi muy lu am am solo baxtun nafisun la wax parce que boo fàttale ko sànq maa ngi naan imaamu Maalik moom tëdd gi <laughs> moom ni mu ko soloowee jële ko ci Az-Zuhri moom da ko jële ne bon tëdd gi c'est après witar bi la woona ah. alors que hadis bii ñu gis lan la wax dana yeneen saa salaam bi mu jullee ñaari rakkaay fajar yi ci la tëdd waaw ba noddukat bi di ko dikkalaat deuxième fois waaw parce que bi bi ñu nekk dañ noddukat bi ñaari yoon la ko indi fa ida sakata al min salati al fajr wa tabayyana al fajr wa ja'ahu al muazzin waa ji bu noddee noddukat bu noddee ba pare radiyallahu anhu ba fa yar gi leer na jot na da koy dikkal xaama yoneen saa sallam daal di jóg jógal ko yoneen saa daal di jóg rakka rak'atayni xafiifatayni julli ñaari rakka yoo xam ne wu yoof la thumma ittaja'a ala shiqqi al ayman hatta ya'tiyahu al muazzinu lil iqama mu ne gi mu tëdd ci wàllu càmmoñam noon ndej ci ndejooram ba ni nga xam ne ci la ko noddukat bi di dikkalaat ngir nag cette fois ci ñu taxawal julli ji alors que imaamu Maalik moom dane tëdd jooju moom ni mu ko solowee te wax nañ ko sànq mooy bu julli woon ihda ashara raka yooyu nga xam ne onze raka yi doon witar ci benn bu paree ci la doon fa ida faraga minha tajaa ala shiqqihi al ayman waaw hatta yatiyahu mu muaddin da doon tëdd ci wetu ndejooram bu pare woon witar ba ni ko noddukat bi di dikkee fa yusalli rak'atayni xafiifatayni mu julli ñaar rakka yu woyof loolu mooy waxaatul ne daa <laughs> eh, loolu mooy riwaay imaam Maalik bi loolu la nekk ci saxiixayni léegi nag imaamul xaafiz an-Nawawi daal di ciy def baxtu bu kii mooy lëkkaale bi ak suñu buntu bi ginnaaw loolu bala ñuy dugg sax li imaam an-Nawawi wax rahmatullah alayhi al-Minhaaj sharh buntu bii di wax ne. dafa nekk li nga xam ne sopp gu ñu sopp ak tëdd ginnaaw bi nga jullee ñaar rakkaay fajar mooy sayyidatu Aisha waxaat na ko fii comme ni mu ko waxoon ci xadiis bi ñu jógee sànq muy xadiisam bële kenn yonent sa salaam de na bu mënoon soo a jóg ba julli ñaari rakka yu bu ko noddukat bi ñëwee noddu fajar ba fajar gi xar mu day ñëw mu jóg julli ñaari rakka yu woyof summa toja ginnaaw gi mu tudd ala shiqqihi al ayman ba ci wàlla mu ndejoor bi ba nu mu koy dikkale ngir taxawal julli loolu lii lépp mooy sunna fi'liya la mooy sunna yi nga xam ne jëf la jëf yonent bi alayhi salaam la di wane que lii mooy da koo doon saxoota bu ci nekk kaana la Sayyidatu Aisha wax dafa nekkoon doon ko def kon loolu yëpp di wane kon lu ñu sopp la parce que yonent bi saa salaam du dëkkee ci loo xamante ne du lu ñu sopp léeg-léeg nag mu def loo xamante ne nii ci xàqu ñeneen yi man na nekk loo xam dañ naan bon du lu lu gën nga dëkkee ko parce que dayuy wan li bayaanil jawaaz da koo def moom yonent saa salaam ndax def googu mu koy def daa nekk farata ci moom léeg-léeg mu koy def ngir leeral nit ñi ndax borom bi da koo wàcce li tubayyina linnaas maa nuzila ilayhim wa anzalna ilayka dhikr yow suñu worom dana ko maa wàcce ci yow xam-xam bi nga xam ne mooy fàttale ko mag bi xam-xam yi nga xamante ne ñoo ñëw ngir leeral yi ma la jox ñuy leeral li nga xam ne moom la ñuy wàcce par ndànk-ndànk di alquran ci nit ñi kon loolu noonu mooy moom mu leeral ko day nekk farata ndax boroom bi moo ko looloo tax mu indi ko ngir mu leeral ñu acte yi nga xam ne looloo tax borom bi bind ñu waaye kon bu boobaa moo tax ci xàqu saa kenn du ne lii lu ñu sibla bu xaasa ah, ah, mukk non waaye ci keneen baat ka da koy def dëkk leen dëkk leen léeg-léeg mu def leneen ngir ñu wane euh, que ne lii mën naa nekk voilà que mën naa nekk du loo xam ne dafa toll ci dafa àgg ci darajaay xaram léegi kon le fait que mu saxoo lii nag di ko def loolu mooy wane na kon lii luy sopp la voilà léegi bu ñu paree ci lii nag xadiisu ibnu euh, Abu Hurayra bi nga xam ne moom lay tëje nag Imaam An-Nawawi indi ko nag ngir nag wan ne xas gi ma la wax ne la wal xasi buntu bii <laughs> wal woobu nag sawaawun moo xam waa ji dañ ciy ñaaxe moo xam nag waa ji daa julli guddi tahajjud bi ci guddi wala loolu loolu nag mu indi hadith sayna Abu Hurayra ngir ngir clouer le débat nag <laughs> loolu ak seegu ñu ci boobu léegi kon lëkkaale baa ngi di wane kon sopp gi nga xam ne moom lañ ko sopp léegi nag ginnaaw loolu buñ ko xamee léegi nag ñu ñëw ci Imaamu Nawawi mi nga xam ne noonu la eh, bahth bi nga xam ne moom la def muy boo xam ne bahthun nafisun wallahi jidda boo xam ne euh, bu ama am solo la euh, moom la al imaamu al xaafidu euh, an-Nawawiyu rahmatullahi tabaaraka wa wax waaw léegi mu wax ci al minhaj la ko doon waxe yal minhaj sharh sahih imaamu muslim ibn al-hajjaj léegi mu ne wa yuutiru minha bi waahida dana yoneen saa salaam da julli onze rakka ñun lool bon du lu ñu soxal dëgg-dëgg instant yi parce que dina ñëw ci kitaabu buntu yi mu def ci wàllu witar ak yooyu insha allah te ne mu wax te dañ koy brosser nii rek <laughs> ndax moom la tàmbalee te ne Sayyidatu Aisha mu ne yoneen saa salaam day doon julli ñaari rakka ñaari rakka di sëlmal di sëlmal onze rakka benn bi nag moom la moom la doon wit moom la witare mooy benn rakk kese mu ne dalilu anna anna aqallal witr zakat lii moom tegtal la buy wane ne li gën néew ci witar mooy bu tóol julli bu tóol booy def mooy benn rakk wa anna rak'atal farda salaatun sahiha que que tamit day wane ne mooy julli benn julli kese julli taxaw allahu akbar julli benn rakk loolu julli la ju wér waaw loolu kenn ne lii nii du julli ju ah. benn julli kese non non non il faut mu nekk deux wala il faut mu nekk nangam ak sàngam non non day wér benn kese dafaa wér day day mu ne la te lii nag wa huwa mazhabuna wa mazhabu jumhur lii nag mooy suñu mazhab ak mazhabu jumhurul ulama wa qaala abu hanifa mu ne kanta imam mu ne la yasihhu al bi wahida wala takunu rak'atul wahida salatul qat mu ne wala hadithu sahiha taruddu alayhi mu ne kanta moom dane bo benn rakk kese moom loolu mënula nekk wit mooy boo jógee julli benn rakk moo xam ne nga doon julli ñaar ñaar après nga julli benn rakk kese boo xam ne taqale woo ko comme nga julli ñett yu taqaloo wala euh, juróom yu taqaloo wala yu mel wala loolu moom boo ko deful yow nga benn rakk kese loolu moom kenn du ko considérer comme julli mukk mu ne waaye xadiis yu yi comme bii ñu nekk moom day dàq wax joojee day delloo wax joojee wallahu taala alam léegi nag mu ne eh, léegi nag mu ñëw <laughs> mu ne eh, eh, inna li mu wax ne ne yeneen saasam kaana yusalli bi lay ihda ashara raka wa yutiru minha bi wahida fa idha faraga minha taraja'a ala shiqqil ay shiqqil ayman hatta ya'tiya al-muzannu fa al mu'adhdhinu fa yusalli rak'atayn khafifatayn mooy ne ki nga xamante ne nii mooy noddukat bi Euh, moom bu ma soona yan saa salam da doon onze rakka euh, daal di witare benn rakka bu paree daal di tëdd ci ndejooram bi nga xamante ne wàllam bi nga xamante ne mooy bu ndejoor bi ba ni nga xam ne la ko euh, noddukat bi dikk loolu mooy riwaay imaam Maalik bi parce que imaam An-Nawawi ni mu def mooy parce que Muslim rahmatullah alayhi xam nga woon naal bindul moom deful buntu yi waaye imaamu Nawawi ñoom ñoo def baabu salaati layli wa adadu raka'aati nabi sallallahu alayhi wasallam fil layli wa anna al-witra raka'a wa anna rak'ata salaatun sahiha moom noonu la ko tuddee. léegi nag bi muy wax loolu nag ci la wax lii nii ndax imaamul kii ni mu tudd euh, euh, euh, muslim bu dee moom ginnaaw bi ñu defee lii ñoom def buntu bi hadis bi njëkk a ci foofu mooy hadis bi la wax na ci imaamu Maalik la jaar te boobu da ne tëdd gi mooy ginnaaw bi mu jullee witar ba pare. alors après nag mu teg ci hadisu bi nga xam ne nag boobu jaaru ci imaamu Maalik ci Amru ibn al-Haaris yi la jaar moom itam di euh, bokku taalibe euh, imaamu Maalik ndax imaam Ibn Shihab mooy seen sëriñ rahmatullah ñoom ñëpp léegi moom mu ne mu jaar ci même càllale bi mu ne non yoneen saa salaam dafa tëdd ginnaaw bi ñu bi ñu jullee ñaari rakkaay fajar yi ci wàllu ndeyjooram voilà loolu nag la imaamu Nawawi nag di wax di njëkkan saxaraa bu njëkk bi moom la naan loolu mooy riwaay imaam Maalik boobu ne dafa tëdd ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la euh, na ci witar mu ne qaala al-Qaadi Iyaad mu ne al-imaam al-Qaadi Iyaad nee na fii haazal hadiis wa qabla rak'atay al-fajr mu ne hadiis mooy bi jaar ci imaamu Maalik rahmatullahi loolu moom day wane ne tëdd joogu ginnaaw bi ñu la naafilay guddi yi ginnaaw witar la ak laata ñuy julli ñaari rakkaay fajar yi voilà moom noonu la ko waxee <laughs> waaw ah mu ne waaye wa fii riwayatil ukhra an an Aisha mu ne waaye am na beneen riwaaya boo xam ne buñ jëlee sayyidatu Aisha annahu sallallahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yabtaju ba'da rak'atay fajr kenn yeneen saa sallam te mooy hadis bii ñu nekk ndax moom la imam Muslim noonu la ko tegalee rahmatullah alayhi kenn yeneen saa sallam kat dafa tëddoon ginnaaw bi mu jullee ñaari rakkaay fajar yi mu ne wa fii hadith ibn Abbas kanta nekk ci hadith Seydina ibn boo xam beneen sahaaba boo xam ne mooy bi ki fanaanoon tam fanaanoon kër euh, baj euh, tantam di yaay Maymuna bint al-Harith al di rakku di rakku yaayam di lu bint al-Harith radiyallahu anil jami' kanta ibn Abbas moom bam fanaanee foofee ci kër Yonent sallallahu alayhi wasallam ni Sayyidatu Maymuna te Yonent sallallahu mu tëddoon seen diggante diggante Yonent sallallahu alayhi ak soxnaam mu ne kene moom foofu Ibnu Abbaas dafa leeral ne tëdd gi kaana ba'da salaatil layli qabla rak'atay fajr foofu dafa jóg julli bi mu jullee ba naafila ba mu tëdd voilà laata euh, ñaari rakkaay fajar yi léegi nag mu ne qaala wa haadaa fiihi raddun ala Shaafi'i <laughs> al-Imaam al-Qaadi Iyaad nag mu daal di conclure mais nag lii nag delloo la ci ash-Shafi'i parce que mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhi mooy keneen mane ne tëdd gi ngay tëdd bu ñu jullee ñaari bàkkaay fajar yu se yu gàtt yooyee loolee daa nekk loo xamante ne dañ koo yoonal sunna la ku mel ni ñoom Maliki yi rahmatullah dañoo gisul loolu moo imaam al-Hafiz ci al-Qadi yaa lii moom ak delloo la ci mazhabu Shafi'i ala Shafi'i ci Shafi'i ci boppam rahimahullah ci wax ji nga xam ne ak wax sahabi ak ak mbokkam yi muy taalibi mi fii qawlihim ci wax ji nga xam ne moom la inna al-istijaa'a ba'da rak'atayil fajri que ne euh, tëdd googu diggan ginnaaw bi nga xam ne moom lañ julli rakkaay fajar sunna sunna la mu ne qaala mu ne wa dhahaba Maalikun mu ne kon mooy da lay wax wax yi kon imam ash-Shafi'i rahimahullah ak Shafi'i yi taalibe mi dañ ne loolu sunna la tëdd gi ñuy tëdd ginnaaw ñaari rakkaay fajar yu gàtt yooyee loolu sunna la mu ne waaye wa dhahaba malikun kanta suñu imam bi di malik imamu daaril hijra wa jumhurul ulama ak lépp ci waroom xam-xam wa jamaatun min as-sahaba ila annahu bida ñoom dañ ne loolu waaye ma ne imaamu malik mboo lépp <laughs> ci borom xam-xam yi ak mbooloo ci sahaba yi dañ ne loolu bida la comme ñoom ibnu umar <laughs> radiyallahu anhu mu ne <laughs> wa ashara ila anna riwayat al ibtijaa bayna rak'atay al fajr marjuha mu ne imam al qaadi nag di dagi junju ko ne Iyaad al maliki ko ne kon mooy riwaaya bii mooy hadith bii imaamu ma imaamu Nawawi indi fii kër yàlla saa saa dafa tund ginnaaw bi mu ñaari rakkaay fajar loolu noonu riwaaya boobu dañ koo noot voilà mooy dëgërul ko am na lu li ko gën a dëgër la ñu war a féetale kaw mooy bi mu witaree ba pare la. xaala nee nag mu ne fa taqaddama riwaaya fa taqaddima bu ko defee nag ñu daal di weesal euh, jiital teg ci kanam riwaayatal ittijaa'i qablahuma qablahuma mooy ñu teg ko moom euh, mooy que ni euh, liy dëgg. te gën a dëgër mooy kon tëdd googu laata ñaari julli fajar yi la te mooy bu witaree ba pare julli guddi gi lay noppal ko te lool sax ñoom jàpp ne lool sax mooy li xel quoi parce que wa yenn saa sax day <laughs> day julli <laughs> euh, naafile gi ba gudd da doon guddal naafile yi ak yooyu léegi mu tëdd noppale ngir waajal euh, fajar gi xar loolu boo gën a ànd ak li nga xam ne mooy euh, loolu la quoi mais quant tëdd ginnaaw ñaari rakkaay fajar yi bi mu jógee ba pare. Euh, dégg nodd gi julli ñaar rakkaay fajar tëddaat non non non loolu bii daa la <laughs> waaw mu ne qaala mu ne imaam an-Nawawi mooy toxal ima waxu imaam al-Qaadi mu ne qaala ba pare imaam al-Qaadi Iyaad teg ci ne walam yaqul ahadun fi al-ibtijaa'i qablahuma annahu sunna fa kaza ba'dahuma mu ne te sax kenn daa waxul ne ñun tëdd googu sax ñu naan tëdd googu ñuy tëdd bu paree naafile gi witar gi euh, loolu ci guddi gi loolu waxuñ ne ñun sunna la mooy ko te tamit Sayyidatu Aisha dina wax ne yeneen saa salaam da ko doon tëdd bu gisee ne man toog naa di mu waxtaan ak nelawu ma mu waxtaan ak man bu gisee ne nelawu ma waxtaanu ma mu mu damay nelaw boobu mu nelaw mu tëdd kon loolu day wane ne loolu nekkuloon lu mu ci jublu voilà parce que bu doon il fallait mu tëdd tëdd tëdd kon bu Sayyidatu Aisha yeewoo sax dina tëdd bu doon <laughs> léegi nag moo tax mu ne te kenn sax daa waxul moom Imaam al-Qaadi Iyaad kenn tëdd googu muy tëdd laata ñaari rakkaay fajar yi fekk mu euh, la woon euh, ba pare ba def witar yi kenn waxul ne loolu sunna la na noonu kon yàlla tere kon ñaari rakka yi nga xam ñu tëdd gi nga xam ne lay tudd bu jullee ñaari rakkaay fajar yi voilà kon lii lépp day wane ne lii la quoi <laughs> imam an-Nawawi mu ne qaala mu ne imam al-Qaadi Iyaad tegati ci mun rahimahullah wa qad dhakara Muslim an Aïsha moon mooy li ma wax léegi moom lay indi nii ne te imam Muslim soloona jële ci sayyidatu Aïsha mu ne radiyallahu anha fa in kuntu mustayqida wa illa taja mu ne yoneen saa bu ma son naafile guddi a pare ba witar bu gisee ne nelaw naa bu gisee ne damaa yeewu mu waxtaan ak man bu dee dafa gis ne xool ne man maa ngi nelaw mu daal di tëdd moom mu ne fa hada yadullu ala annahu laysa bi sunna lii day wane ne kon loolu tëdd googu du sunna wa wu taaratan léeg-léeg moom yoneen saa salaam kaana yattajo qabla léeg-léeg mu tuddoon avant wa taaratan ba'da léeg-léeg mu tuddoon après voilà mu ngi noonu <laughs> waaw léeg-léeg du tëdd duy tout parce que lii nii mooy bu waxtaanee Sayyidatu Aisha fekk nelawul mooy kon boobu tëddul mu ne hada kalaamul qaadi imaam al euh, Nawawi nag lii de mooy li al <laughs> kaddu al qaadi Iyaad lii la wax mu ne waaye ma ne wa sahihu aw as-sawaabu anna al irtijaa ba'da mu ne waaw lii de la alqaadi Iyaad ma ne waaye man imaamu Nawawi maay wax samay wax wa saxiixu ma ne li wér même bu dee dàq na ko ñi mu ko dàqee ànduma ci wa saxiixu li wér aw sawaab wala li nga gën a jub waaw ma ne tëdd ba'da sunnatil fajr ginnaaw bi ñu sunna fajar gi bi ñu ko jullee ba pare ñaari rakka yu gàtt yooyu loolu way ma ne sunna la loolu sunna la te moo gën a jub te mooy li gën a jaar yoon waaw te loolu mooy li wér ndax lan la xadis abi hurayra mooy xadis sayna abu hurayra bi imam abu dawud eh, imam at-tirmidhi eh, eh, moom ci boppam indi ci riyaad bi mujjee ko waaw <laughs> waaw mooy xadis bi nga xam ne moom lañ war a gis tañ na la amaana moom lañ doon xaar waaye imam an yi dinañ ci wax bu boobaa dinañ gën a dugg ci masala yi waaw <laughs> mu ne xadis boobu parce que sayna abu hurayra radiyallahu anhu radiyallahu anhu ne yone sallallahu dafa wax ne ila salla ahadukum rak'atay fajr falyabtaji ala yamini bu kenn ci yéen euh, daal di jullee rakkaay fajar yooyu nga xam ne ñooy sunna yi bu paree falyabtaji na na wéer yamini ci ndejooram lii moom digle la waaw te imaamu Tirmidhi moo ko solo ah na noonu ñoom al imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi léegi nag mu ne lii nii day wane ne lii ma ne sunna la lu tax saa sallam bu dul woon sunna dina ko digle moom def di ko def ba pare di ko digle waaye ma euh, lii mooy li gën a dëgër waay awi wa sahih mooy li gën awi sawaab waaw loolu sunna la nga xam ne Seydina Abu Hurayra bii voilà mu ne bi isnaadin sahih imaam Abu Dawud ak Tirmidhi dañ koo solo ci sanad boo xam ne bu wér la ala shartil sa sanad boobu ci sartu imaamul Buxaari ak Muslim la dinañ ci ñëw xadis boobu parce que am na ñeneen ñoo xam ne dañuy fexe dàq xadis boobu ne wérul mu ne qaala Tirmidi wa xadithun xasanun saxix imaamu Tirmidi ci boppam dane xadis la boo xam ne xasanun bu wér la saxixun bu bu baax la saxixun bu wér waaw mu ne fa hada xadithun saxixun saxixun fi l amri bil ittiba lii xadis la boo xam ne dafa wér ba pare leer ci li nga xam ne mooy digle gi nga xam ne moom la ñuy digle tëdd mu ne wa ma hadithu Aisha bil iltijaa ba'daha wa qablaha wa hadithu ibn Abbas qablaha fala yukhalifu hada mu ne kanta imam al-Qadi Iyad hadith yi nga xam ne moom la wax sànq ah hadith yi nga xam ne moom la wax sànq naan hadith sayyidatu Aisha bi bi nga xam ne moom la imaamu moo jaar ci imaamu Malik rahmatullahi alayhi ndax loolu la <laughs> waaw boobu moom dane après huit la waaw boobu di wax ne ba'daha te ne euh, euh, moom ah kii mooy qabla qablaha wa ba'daha mooy ndax yenn xadiis yi bu imaam Maalik dana ne avant la avant ñaari rakka yi am xadiis bii ñu nekk ñun ci Riyaad bi ne après la ñaari rakka yooyee wa xadiis Ibnu Abbaas qablaha yaar xadiis Ibnu Abbaas bi wax keroog bi mu fanaanee ca kër euh, tantaam yaay Maymuna radiyallahu anha anil jamii këne yoneen saa bi mu witaree la tëdd laata fajar gi mu ne loolu daa wutewul ak lii fa innahu la yalzamu min al-ittija' qabla an la yattaja' ba'd mais parce que daa obligé wul a ne yeneen saa salaam tëdd na avant mooy bu witaree ba pare day tëdd que ne du tëdd ak après bu jullee ñaari rakka bu fajar gi xare mais lan moo ko fi dàq alors que affaire yi ñëw saxal ko Sayyidatu Aisha mi doon newoon moom saxal ko ah wala allahu mu ne amaana sallallahu alayhi wa sallam taraka al-ittija' ba'da fi ba'd al-awqat bayanan lil jawaz mu ne loolu wala boog ñu ne amaana yeneen saa salaam dafa bàyyi tëdd léeg-léeg ginnaaw bu julli woon ñaari rakkaay fajar yi ci yenn ci waxtu yi ngir wane ne loolu mën naa nekk bu doon ne sax loolu sax na que bàyyi woon na ko walam yasbut loolu boo ko saxul ci boppam fan ngeen gis fi ban sandandis moo wéral que ne saa moo sax yeneen saa salaam dafa bàyyi tëdd boobu ginnaaw bi mu jullee ñaari rakkaay amul waaw mu ne fa la'allahu kaana yattabi'u qabla wa ba'd mu ne li mu am mooy amaana que ne da doon tëdd avant ak après. maa riwaayatil bu buñ ci boolee que ne euh, riwaaya yi nga xam ne al fi'l di wane jëf ji al ba pare ñëw dëppoo lil amri ak digle gi mu ci hadiis Seydina Abu Hurayra bii ci loolu kon ta'ayyana al masiru ilayhi kon nag li ràññeeku mooy ma ne doxe lii kon loolu mooy sunna la kay waaw te ne wa idaa amkana al jam'u te hadiis yi moom bu dee daa am ci biti ñu wuute. waaye ñu man leen a boole saa bu leen boole boole manee bokk man a nekk baynal ahadith lam yajuz bu bu manee nekk daganul warul raddu ba'daha ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñuy fël yenn yi di leen teg ñee di leen delloo alors que ñu man leen a dajal waqat am kana te nag man naa nekk bi tariqatayni ci ñaari yoon yoo xam ne dañ leen mën a boole asharna ilayhima daal di nañ koy junj ahaduhuma benn waaw wala bi tariqay eh, tariqayni bu la neexee ihdahuma wala ahaduhuma annahu taja qabla wa ba'd ken yeen saa sam da doon tëdd avant ñaari rakka yooyu mais da doon tëdd tamit après loolu benn la buñ mën a boole ñaari hadith yi ndax lépp sax na wasaani ñaareelu nuñ ko mën a dajale annahu tarakahu annahu tarakahu ken yeen saa sam da koo bàyyi ba'd ba'd après gi mooy tëdd ginnaaw ñaari rakka yooyee fii ba'dil awqaat ci yenn waxtu yi li bayaanil jawaaz ngir wane ne mën naa nekk wallahu a'lam borom bi mag mooy li gën a xam waaw ah kon loolu eh, lu ama am solo la eh, eh, mu am beneen affaire ba léegi ci wax ji nii bala ñoo ba imaamu Nawawi lii la ñu ñëw ci riwaay yi nga xam ne gis nañ imaamu Maalik dafa wuute imaamu Maalik nag rahmatullahi alayhi dafa wuute ñeneen i sëriñu ta taalibe imaamu Zuhri yëpp ñoom lool la waaw léegi xoola al Cheikh al Éthiopi rahimahullah bi nga xam ne ci lay wax lii ci di shara hadis bi mu leeral côté boobu ci bi muy shara sax imam Muslim mu ne tan bi am na lu ma lay attirer sa attention yow taalibe bi wala yow mi nga xam ne sëriñ bi nga xam ne yaay liir li nga xam ne mooy sama téere ittafaqa ashaabu zuhri fa rawaw haaza al-hadiis anhu fa ja'alu al-iftijaa'a ba'da rak'atay al-fajr laa ba'da al-witr fa qaaluu fa izaa tabayyana lahu al-fajr wa jaa'ahu al-mu'adhdhinu raka'a rak'atayni khafiifatayni thumma ittaja'a 'alaa shiqqihi al-ayman hattaa ya'tiyahu al-mu'adhdhinu lil-iqaama wa khaalafahum fii dhaalika Maalikun fa ja'alahu ba'da al-witr fa qaala yuutiru minhaa bi waahida fa izaa faragha ittaja'a 'alaa shiqqihi al-ayman mu ne taalibe yi àndandooy mbokki imaam az-Zuhri yi taalibeem yi soroo xadis bi ci moom ñépp dañoo dëppoo soroo xadis bi jële ko ci az-Zuhri yi moom mi ko jële ci Urwa Urwa jële ko sayyidatu Aisha radiyallahu anil jami' ñoom tëdd gi dañ koo def ginnaaw rakkaay fajar yi ñoom ginnaaw rakkaay fajar yi lañ wax noonu lañ ko riwaaya kene yone saa sa dafa tëdd ginnaaw bi mu jullee ñaar rakkaay fajar yu gàtt yooyu laa ba'dal witr nekkul ne dafa tëdd après witar ne déedéet qaalu ñoom ci seen riwaay ñu ne ida ta fa ida tabayyana lawul hadis bi ñu nekk nii bu ko fajar gi leeree que ne dugg na wajaa al muazzinu noddukat bi daal di koy dikkal raka rak'atayni da doon raka moom yeneen saa sallam ñaar raka xafifatayni yoo xam ne yu war fa summa tana ginnaaw gi mu tëdd nag ala shiqqihi ayman ci wàllam bi nga xam ne mooy bi gën a mooy bu ndejoor bi hatta yatiyahu al muazzinu li iqama ba noddukat bi dikkal ko ngir taxawal julli mu ne waaye ñoom ñooñu wa xaalafahum fii daalika Maalik imaam Maalik dafa wuteeg ñoom te loolu wax nañ ko waxati ko mooy riwaay bi imaam Muslim njëkk a teg te mu muttafaqun yi la ci kaw riwaay bii nga xam ne moom la ñu nekk. boobu nag imaamu Maalik moom dane lool no li nga xam ne lool la mooy bi ginnaaw witar la yeneen saa soxna tudd waaw ci la tëdd waaw bi mu witaree benn rakka bu ma faana pare ci lay tëdd ci wàllu ndejooram. léegi mu ne wa zaama Muhammad ibn Yahya az mu ne Muhammad ibn Yahya az-Zuhli la woon ci imaamul Bukhari rahimahullah mooy Serigne ak imaam Muslim <laughs> ñoom ñi imaamul Bukhari teewul dafa conservé dafa indi ay xadiisam ci Sahih bi même bu ne ñoom moom la amaloon problème rek. bi nga xam ne ci la doon ñëw bilaadu Nisaapuur bu dëkku boo bilaadu Xuraasaan foofu fële ñu daal di koy xa gatandu gatandu bu rëy waaye finalement nit ñi di bàyyi sëriñ bi sëriñum dëkk bi di dem ci imaamul Bukhari après après problème am daal léegi Muhammad ibn Yahya boobu az-Zuhri boobu nga xam ne moom daa def ay liggéey yu rëy ci euh, li nga xam ne mooy imaamu Zuhri moom référence la ci az-Zuhri rahmatullahi alayhi wa ghayruhu ak ñu rahmatullahi ak ñu mel ni moom ak ku mel ni moom ak keneen ku dul moom am na sawaaba ne mais mbir mi lenn la ma ne li jub mooy riwaayatul jumhur ñi ëpp ci imaamu Zuhri ni ñu ko soloowee nag ma ne ñaari rakka dënd boobu ginnaaw ñaari rakka ay fajar yi la loolu moo gën a dëgër way ah loolu moo jub waaw mooy dafa lan bu ñu déggee ñoom seen wax jii mooy dañoo juumloo imaam Maalik imaam Maalik kon dafa juum parce que quand imaamu Zuhri yi soloo yi yépp dëppoo ne mi après ñaari rakkaay fajar la imaamu Maalik keefi moom rahimahullah tamit di taalibe imam Zuhri moom mu wax lu contraire ak la ñeneen yi mbokki taalibe bi wax kon imaamu Maalik moo juum te ay ay ay janti njolloor lañu moom it janti njolloor la mais moo juum waaye nag mu ne waaye bi nga xam ne wax jii imaam ki nga xam ne al imaam al-Hafiz Abdul Barr da koo delloo waaw dafa delloo nag lan lañ mën a juum loolu imaamu Maalik rahmatullah alayhi ah ah daraa dàqul li mu wax ndax imaamu Maalik ni mu mën a tekke ak dëgër ak ni mu mën a settantale ak ni nga xam ne loolu la saxe ci imaamu Zuhri rahmatullah ibn Shihab nekk te nekk ca kaw si ñuy jële ci moom ak tamit xam gi nga xamante ne noonu la xame xadiisu imaamu Zuhri yi ba li nga xam ne moo tax al imaam Yahya ibn Ma'in ne idha ikhtalafa ashaabu ibn Shihab fal qawlu ma qaalahu Malik <laughs> mu ne imaam Yahya ibn Ma'in imaamul jarh wa ta'dil ne gis nga taalibey imaamu Zuhri yi Ibn yi bu ñu wutee ñoom ñépp wax ji fa imaamu Maalik féete fooku mooy wax ji ndax moo leen gën a mën a takk waxu imaamu Zuhri yi rahmatullah kon kooku nan lañ ko mën a juumloowe ah <laughs> fa huwa asmatuhum fi imaam Yahya ibn Ma'in moo leen gën dëgër foofu ci imaamu Zuhri ñoom ñépp waaw wa ahfazuhum li hadiisihi te moo leen gën a a takk hadiisam kon nag <laughs> lii am man imam ibn Abdul Barr lii la lii moo am wa yahtamilu an yattaja marra kaza wa marra kaza li am mooy yoneen saa salaam kon mooy am na benn jamono dafa tëdd nii beneen jamono mu tëdd beneen côté li euh, mu tudd beneen beneen jamono ji tëdd avant après mooy li Imam Nawawi doon wax rek waaw wali riwayati mu ne en plus nan lañ mën a juumloo Imam Malik alors que wali riwayati Malik shahid wa huwa hadith Ibn Abbas mooy li Imaam An-Nawawi doon wax sànk ba léegi mu ne alors que am na luy appuyer di di di di di seede Imaamu Maalik hadiisam riwaayam bi mu jëlee Imaamu Suuri mu jëlee ko mu jëlee Sayyidatu Aysa mooy lan mooy ne tëdd après bi mu jullee witar ba pare bi mu naafila guddi ba pare mais hadiisu te loolu hadiis Ibnu Abbaas bi nekk Sahihayni bi mu fanaanee kër dantam mais loolu loolu loolu loolu la wax bi daa wax leneen loolu ñëwul di appuyer waxu Imaamu kon nan lañ mën a dàqe wax jooju ne dafa ju imaam Maalik dafa juum rahimahullah waaw <laughs> kon loolu te foofu imaam Ibn Abbaas dafa leeral ne ginnaaw witar bi la ak laata ñaari rakkaay fajar yi ci lay leen saa sant kon nag falaa yunkaru waaw an yahfaza zaalika Maalik fi hadiis Ibn Shihaab wa in lam yutaaba alayhi kon nag loolu amul dara lu ñuy mën a dàq waaw di ko bañ ci imaamu Maalik lii mu takk ci jëlee ko ci sëriñ imaam Ibn Shihaab même bu dee ne ñeneen ñeneen ko ci mais wa imam Ibn Abbas lii la wax comme li imam Malik wax où est le problème voilà <laughs> waaye à vrai dire mooy lii imam al alhamdulillah wal ah, imam al-Qurtubi mu ne rahimahullah qaala al-jaami' afa Allahu an mu nekk ci dajale wax yii nag yàlla <laughs> na ko yàlla jéggal nee na hada alladi qaalahu al-haafiz Abu Umar rahimahullah wal awlaa min taghliiti haafizun mutqin fal jam'u mahmaa amkana huwa al-muta'ayyan fa yuhmalu ala annahu kaana yattaju ahyaanan ba'da al wa ahyaanan ba'da rak'atay al-fajr mooy imaam an-Nawawi tëje woon ne lañ ko mën a dajalee mu ne ma kon nag li imaam Abu Umar mooy Ibn Abdul Barr al-Andalusi wax loolu mu wax mooy dëgg mooy li gën ponkal boo xamante ne ku mel ni imaamu Maalik ci takk mën a settantal xaafis bu toll ni moom ida zukira al ilmu fa mandiku nga koy juumloo ci loo xam ne en plus am na saxaaba boo xam ne daa nettali lu mel noonu Ibnu Abbaas radiyallahu alors kon nag fépp foo xam ne mën nañoo dajale ay hadith yoo xam ne ci biti dañuy niru lu wute boo fuus ko mën a dajalee dajale ko loolu ca la ñuy wëy dem te fii nag mooy dajale ko mën naa nekk kon yeneen saa sànq doon tudd léeg-léeg ginnaaw bu witaree ba pare. waaye da doon tëdd léeg li nga xam ne mooy bu jullee ñaar rakkaay fajar yi ba pare wallahu taala aalam kon lii tamit bahtu nafis eh, la al imam la al cheikh al éthiopie rahimahullah daal di def loolu lu ama am solo léegi kon hadis baa ngi nii kon gis nañ mbir yi léegi nag mu des hadis ibnu Abu Hurayra radiyallahu moo ñu desee bu ko defee nag ñu tëj nga xam ne moom boobu euh, nag parce gi wax nañ la ko sànq boo yoneen saa sam dafa digle dafa ne def yéen waaw kay <laughs> bu kenn ci yéen jullee ne def léegi nag foofu nag fa la ñuy gise nag masala yi nga xam ne nag mooy nag mooy dëgg-dëgg mooy wax ji nag waaw mooy mooy wax ji imaamul hafiz ibn hajar daal dina koy traité lu kii ah boroom euh, kii tamit euh, du mu tudd tuhfatul ahwazi rahmatullahi alayhi daal dina koy traité voilà waaye insha allah dinañ ci ñëw léegi kon xadis boobu moo ci tegu ah kon moom la ñuy gis nii daal di tëj insha allahu tabaraka wa taala